yàlla bëgg nag. nee yàlla bëgg nag. il faut ma di ko il mu di ko wax. ndax mooy rôle bi ma war a. suyee ndax loolooy rôle bu mu war a suyee. moo man suñ ma yaakaaree ci yàlla. nee waaw bu ñu ko yaakaaree ci yàlla. ma dem ci bureaucrate yi. ma dem ca bureaucrate yi. lëjël leen fa. lëjël leen fa. wala ma dem ca Thiès. wala mu dem ca Thiès. fekk fa nit ak métier fekk fa nit ak métier te man dañ moo xam ne El Hadj Malick ma jur. moom dañ ko doon El Hadj ko dañ ma war a laaj ci dañ ko war a laaj ci diine ji. ma lëjël leen mu lëjël leen. naka sama pexe naka pexeem. tooñ naa leen. ne tooñ na leen. te def mooy loo xam ne dëgg luy dëgg kon. dëgg gaa ngi nii ma nekk dëgg gaa ngi mu nekk di ko wax. ku mu neex ku mu neex. mooy lii mooy lii. toog ci jàkkay xaaj Malick toog ci jàkkay xaaj Malick. as Malick nekk ni ci gannaaw ne ci gannaaw. malaaka yi di toog malaaka yi ci mbagam. mu naan yàlla ne mu naan yàlla ne. yonent bi ne ku ma ci mere ku ko ci mere. nga ma ci li nga xam ne ci li nga xam ne. dafa neex sa bakkan dafa sa bakkan rek. waaye lii waaye lii moom nga ma waroon ko digal. ci la war a nekk. gannaaw bi loolu wee. bi loolu wee. maa ngi yëgal mbooloo mi. mi ngi yëgal mbooloo mi. yëgle goo xam ne di xam naa ne ñoom ñëpp am nañ ci kontaan. yëgle goo xam ne gii xam na ni yéen ñëpp am ngeen ci kontaan. li tax ma xam ne am ngeen ci kontaan. li tax nee mu xam ne am ngeen ci kontaan. koo bëggul woon lu dul ak wéram koo bëggul woon lu dul ak wéram nga toog a toog ba dégg ne àgg na ci agoni sukuraat nga toog a toog ba àgg ci sukuraat docteur yeeg yëpp sayyi ko dem fële docteur yeeg jabar yeeg ñëpp tële yi ko dem fële ñoo Abdou Aziz itam ne nañ ub kaamil ci dëgg dëgg ak latif yi daal xamatuñ ci leen dara ñoom Abdou Aziz mbir mi day tiis na nag suñu yóbbu ub kaamil ak latif lu ne def nañ ko waaye ji daal defe naa ni dekki nga toog rek ba mu yàgg. nga toog ba mu yàgg. ñu fëgg sa bunt. ñu fëgg sa bunt. ñu sa waajaa ngay doxantu. ñu sa waajaa ngay doxantu. bàyyi naa ko muy lekk bi bifteek léegi bàyyi naa ko léegi muy lekk bifteek ngay naan sax taasu café ma ngay naan taasu café ñoo àndandoo ñoo àndandoo fii ba fii mu wàññi mu wàññeeku mu continuer ma continuer man wut si la yow wut si ndax daa ci kontaan kon nag li ma leen di bëgg a nettali noonu la deme kon nag li mu leen di bëgg a nettali noonu la demee réew mi nee réew mi ñu bëgg Seydil Hadj Malick lañ. ñu bëgg Seydil Hadj ñu bëgg njabootam lañ. ñu bëgg njabootu Seydil te ñëpp bëgg na ko. te ñëpp bëgg na ko. ngir seen bëgg yàlla. ngir seenu bëgg yàlla. ñii fi daje du El Hadj Malick seen sëriñ. du am na ci ñoo xam ne ay tijaan lañu. am na ci ñoo ne ay tijaan lañu. waaye feneen la ñu jox. waaye feneen la ñu jox. waaye bëgg yàlla. waaye bëgg yàlla. ak rëy gu alxaaji Maalik rëy ci yàlla. moo leen fi tax a moo leen fi tax kon nag lu dal ci famille wu alxaaji Maalik. kon nag lu dal ci famille wu alxaaji Maalik. ca dëgg-dëgg ca dëgg-dëgg. du leen neex du leen neex. kon nag kon nag. boo xamee ne soo xamee ne lëf daloon na ci daloon na ci te neexu leen te neexu leen ñu dem ba yàlla dindi ko ñu dem ba yàgg yàlla dindi yàlla dindi ko dana leen dana leen ko wax te itam ngeen dégge ko feneen ngeen dégge ko feneen ngeen dégge ci ki nga xam ne ki mbir ma ci boppam la dal ngeen dégge ko ci ki nga xam ne kii mbir ma ci boppam la dal mooy gën a neex a nettali mooy gën a neex a nettali moo di mooy Seydil Hadj Malick Seydil Hadj Malick gënul ñu yàlla dawal nattu bu mel ne nattoom bi ci kawam gënul ñu yàlla dawal lu mel ne nattoom bi mu dawal ci kawam amoon na ci kër yonent amoon na ci kër yonent sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ci sëtam ci sëtam ak saxaabaam ak saxaabaam ak ñi mu fi bay ak ñi mu fi bay ak xulafaaw ak xulafaaw lu waral ngeen jàng ci risaala lana tax ngeen jàng ci risaala wal imsaaku wal imsaaku amma shajara baynaw amma shajara baynaw la fa xewoon nee la fa xewoon nangam jàpp leen nangam jàpp leen ci am na lu xew am na lu xew bi mu xewle bi mu xewle kenn waxul ne noppi leen kon nag sañ na itam. nekkoon nag sañ na it. natt bu mel noonu. natt bu mel noonu. mu jaarale ko ci kër rasulullah mu jaarale ko ci ko fu nekk. jaarale ko fu nekk. ba indi ko ci ki nga xam ne kii mooy wal mooy sëriñam. ba indi ko ci ki nga xam ne kii mooy sëriñam. muy Cheikh Al Hadj Omar. muy Cheikh Al Hadj Omar. ci doomam. ci doomam. ba am ku ci dugg ci néeg taal puutar ba ci kaw. am ku ci dugg ci néeg taal puutar ci kawam. te yooyu naafiq yi rek la woon. te yooyu rek la woon. ak rambaaj ak rambaaj ba loolu am seen. ba loolu am seen diggante. kon nag Seydi El Hadj Malick. kon nag Seydi El Hadj Malick. su loolu dalee ci. su loolu dalee ci koom. du war a yéeme. du war a yéeme. ndax benn jaam rek la ci jaamu yàlla ndax benn jaam la rek yàlla. teb sang. teb sang lu ko neex dawal ci jaamu dawal ci jaamu. mu def loolu ci moom mu def loolu ci moom. yal na ko yàlla def mu dig waar ci ñun. yàlla def nag mu dig te bañ ñu ko defal mu dig yàqule ci ñun. te bañ ñu ko defal mu dig yàqule ci ñun. sama borom toog ba dindil ko boppam borom toog ba. loolu mu tegoon ci kër gi muy lëndëm lëndëm mu dindil ko boppam ba mu set wecc leer nañ. du plan yu ñu tëral du plan yu ñu tëral. du dara lu ñu dox du dara ñu doxal. yàlla dindi na yàlla dindi na ko. su ko dindee su ko dindee. dana leen ko ko wax. dindi gi am na ñu ci am xel ñaar. nee dindi gi it am na ñu ci am xel ñaar. dañ gi dañ gi am na ñu ci am xel ñaar. am na ñuy wax ni. am na ñuy wax ni. waaw Tiwaawan. waaw ñu ne juboo nañu. ñu ni waaw ñoom juboo nañu benn lañu. ci burdu bi bëgg a nekk ñaar te bi bëgg a nekk ñaar ñuy jàng burdu ñuy jàng. wala gàmmu gi nekk wala gàmmu gi nekk ñaari gàmm. ak ñun luy suñu yoon ci gàmmu. nee luy seen yoon ci gàmmu gi. ak burdu ak burdu dañuy wax ne. dañuy wax ne. suñu biir famille ñu biir famille. am na lu ci tabbi am na lu ci tabbi. te waru ci tabbi te waru ci tabbi. nañu jóg nañu jóg ñu dindi ñu dindi ko ba famille bi di benn rek. waxuñu woon ne su gàmm nga ñëwee nañ jubóo teqali ko. waxuñu woon ne su gàmm nga ñëwee nañu jubóo teqali ko. wala suñu bokkulee gàmm jubóo bi doon. wala suñu bokkul gàmmu jubóo bi doon. wala buur bi su nekkul benn jubóo bi doon nekkul benn jubóo bi doon. loolu condition la loolu condition nag lii nag condition de war dafa war a am rek. dafa war am rek am. war na am am na. war na am daal am na. tey mooy di jaadu. tey looloo jaadu. leneen lu mu doon lu dul lii. leneen lu mu doon lu dul lii. ku ñu ca naw. ku leen ca naw wala mu rëy ci yow walla mu rëy ci yow kon kon yéene woo ñu jàmm yéene woo leen jàmm jàmm ji jàmm ji moo di jub mooy jub juboo juboo sax ci li fi nekkoon fi nekkoon ñun ñëpp ñëpp ñu jàpp ko ñu jàpp ko fas ko yéene doxal yéene doxal nag ko yàlla bëgg yàlla bëgg ak yonent ak yonent bi te kilifa yi bàyyi woon ko te kilifa yi bàyyi woon ko burdu bi pour mu nekk ñaar te burdu bi pour mu nekk ñaar ñun ñoo ci d'accord. ne ñoo ci d'accord. yii kat dama bëgg rek pour su keneen dee wax ngeen xam ne. nii la dem ngeen xam li xew. ba wax ngeen xam li xew nekk li ci làmmiñu boroom la dax yooyu yëpp amul. kaw jubóo gi itam. kaw jubóo gi itam. sëral defuñu ko ngir dara. defuñu ko ngir dara. defuñu ko ngir kon kenn. defuñu ko ngir contre kenn. defuñu ko ngir xeex kenn. defuñu ko ngir xeex kenn. defuñu ko ngir daaneel kenn. defuñu ko ngir daaneel kenn. defuñu ko ngir yëkkati kenn. defuñu ko ngir yëkkati kenn. def nañu ko. def nañu ko moo war a am. moo war a am. te dana leen jox benn exemple. te dana leen jox benn exemple. man. nee moom. weer wi paase. weer wi paase. ndax demul woon Kidira. ndax demul woon Kidira. lu ma fa ko bëgg Sénégal ak ji ndax jàmm ji yàgg Sénégal dund Sénégal dund ma dem ca mu dem ca dellu si dellu si. di bëgg kër Seydi Hadj Mali jubóo kër Seydi Hadj Mali jubóo ci kaw la ci kaw la. wax leen ci loolu dara. am na wala waaw ma ne doy leen tuuti nee na fépp fu xew amee fépp fu xew amee man ni ma ñàkkee daraja nee moom ni mu ñàkkee daraja moom ci boppam rajab ak ni ma ñàkkee xam-xam nee na ak ni mu ñàkkee xam-xam ak nu ma bone ak nee na ak ni mu ak ni ma baree bakkaar ak nee na ak ni mu baree bakkaar ak gën gi ngeen ma gën ak nee gën gi ngeen ko gën terewul fu ngeen dégg ne seen waajang fa jëm Abdoulaye ñëpp bay lépp dem terewul fu ngeen dégg ni seen waajaan fa jëm Abdul Aziz ñëpp bàyyi seen lépp jëm fa ba yéen ñëpp ngeen dajaloo ni xanaa nangam ba muy am Abdou fekkewu ba yéen ñëpp ngeen dajaloo ci lu xew ngeen ni hmm. moo nangam bu muy am xanaa Abdou fekkewu ko lu xew su ma ca demee yàlla def ci jàmm lu xew su ca demee yàlla def ci jàmm may seetaan kër gi rek muy seetaan kër gi rek seytaane moom noppi na ci seytaane kat noppi na ci bu yàgg yàlla li mu doon dogal dogal yàlla li mu doon dogal dogal na ko ba noppi li ci seytaane fëkki li ci seytaane fëkki fëkki na ko ci mu des léegi mu des lan lan lan bakkan rek bakkan rek maa jur xale maa jur xale su ma ci jógee su ma ci jógee dem fekki leen dañu naan dañu naan dama mënatul dama mënatul dara wala wala dafa amatul dara dafa amatul dara dama bëgg ñu dimbali dama bëgg ñu dimbali tax ma toog tax mu toog wala ne wala yàqkat yi yàqkat yi ma ragal baatu gannaaw mu ragal baatu gannaaw tax ma toog mu toog ku nekk nag ku nekk nag di defar sa kër di sa kër baay may ci ànd ak yow may ci ànd ak yow ma bëgg a defar sama kër baay ay wax rek tax ma bàyyi tax mu bàyyi ñàkk ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla ak ngërëmal ak ngërëmal kenn jaralu kenn jaralu ko bu ngeen yeboo nopp la te itam kon gor yi nga xam ne ay nit lañu te toppi ma dëgg te kon gor yi di nit te toppi ko dëgg danañu wax ne Abdou li muy woote di ko du dëgg fu nekk mu dem fa fu ne mu dem fa dox naan juboo leen def leen lu baax. seen kër gi nekk seen kër gi ne fi mel. dara tëriwu ko defar dara tëriwu ko defar. lu bëgg daraja bëgg daraja rek ak bakkan. kon loolu la ñuy wax. il faut que su ngeen ma ko waxee lu ba dégg da ngeen ko da ngeen ko ji wax. il faut mu dégg ko it am ñu ko wax. loolu rek laa leen doon xamal loolu rek laa leen doon xamal. ñu ngi leen di gërëm. mais mi ngi leen di gërëm. ci dëkk bi ngeen fi dëkk. ci dëkk bi ngeen fi dëkk. li fi génn mu néew mu bari. li fi génn. mu néew ak mu bari ñun ñëpp yal nañu yàlla defal kàttan ci jëriñoo ñun ñëpp yal nañu yàlla defal kàttan ci jëriñoo lépp loo xam ne lii ay rëcc rëcc la woon yu nekk suñu digganteeg suñu borom yal nañu ko yàlla jéggal lépp loo xam ne lii ay rëcc rëcc woon yu ne woon suñu digganteeg suñu borom yal na ko yàlla jéggal su dee ay tooñante yu nekk suñu diggante te mënuñu ko baalante yal na ko yàlla génn su dee ay tooñante yu nekk suñu diggante bopp te mënuñu ko baalante yàlla ko yàlla jël ci ci mag si ngeen lam nga fayal na ko te du bañ ko jël suñu xasanaat ci daraja ci daraja yonent bi yal na yàlla guddal fan yal na yàlla guddal fan yi yal na yàlla wéral yaram yal na yàlla wéral yaram yi feebar bu bari bi ci réew mi feebar bu bari bi ci réew mi yal na ko yàlla saafara yal na ko yàlla saafara docteur yi faj docteur yi faj yal na yàlla def barki yal na yàlla def barki seen loxo ba ku ñu faj ba ku ñu faj nga wér nga wér garab yi garab yi yàlla def ci barke ñi koy jaay ñi koy jaay. muy pharmacien muy pharmacien yi. yal na ci yàlla def barke docteur yi faj docteur yi faj. yal na yàlla yal na yàlla bind wér wér. ci seen i loxo seen i loxo ak jàmm ak jàmm. ci dara ju yonent bi ci dara ju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di ci nguur gi. ni ki nguur gi fonctionnaire bi fonctionnaire yi yëpp yëpp yal na ci yàlla def yal na ci yàlla def barke commerce bi commerce bi yal na ci yàlla def barke mbay mi mbay mi yal na ci yàlla def barke yal na ci yàlla def barke ouvrier yi yal na ci yàlla def barke ñëpp métier ñëpp métier moo xam moo xam ni waaye ko waaye ko amee di ca tedd di ca tedd di ca terle di ca terle di ca faj aajoom faj aajoom ak aajoy bokkam ak aajoy bokkam yal na ko ci yàlla saxal yàlla ko ci yàlla saxal te defal ko ca barke ci dara ju yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam képp fu ci waay nekk fépp ci waay nekk nekk fa ak say kilifa yal na la yàlla dimbali yal na la yàlla dimbali dëppale la dëppale la ak say ak say kilifa ba ngeen nekk benn ngeen nekk benn ngeen juboo ngeen juboo mu def jàmm mu def jàmm ci réew mi ci def fi juboo boole xol boole ba ni ñu bëgg ba ni ñu bëggee Sénégal doxe Sénégal ko mu doxe mu doxe wërsëg wi yokk wërsëg wi yokk naataange gi yokk yokk bekkoor dàqu bekkoor dàqu wéra di dàqu wéra di dàqu tële dàqu tële dàqu yal na ko fi yàlla yal na yàlla dàqu te wàcc fi wépp te wàcc fi wépp yiw. ci daraja yonent bi ci daraja yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. kilifa yi diine yi fi nekk. kilifa yi diine yi fi nekk. ñu bëgg yal na leen ko yàlla defal. li ñu bëgg yal leen yàlla defal. te teg leen ci siraatal mustaqim. te teg leen ci siraatal mustaqim. ndax ñi leen yaakaar topp ci seen gannaaw ñoom it ñu jub. ndax ñi leen yaakaar topp ci seen gannaaw ndax ñu jub. yal na yàlla jubal ñi ñu topp yal na yàlla jubal ñi ñu topp ñu topp it yal na leen yàlla jubal yal na leen yàlla jubal su leen jubalee jubal ñu topp jubal ñu topp jubale leen jubale leen seen bopp ci daraja ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk adduna bi ñoom la yàlla dénk adduna bi ñoom it ñoom it yal na leen yàlla dimbali yal na leen yàlla dimbali jubale leen jubale leen ñu nekk benn ñu nekk benn tayit tayit am na loo xam ne lii ci réew mi la bokk. am na loo xam ne lii de ci réew mi la bokk. ni ko ko ñëpp di yëge di ko xamee noonu la koy. xamee ni ko ko ko xamee noonu la koy xamee. waxoon naa ca Dakar. waxoon na ca Dakar. ne tànk Sénégal. ne tànk Sénégal. ci position bii rek la nekk. ci position bii rek la ne dafay arriéré rek. day arriéré rek. réew moo xam. réew moo xam xam-xam bariwu. xam-xam bariwu fa. alal bariw alal bariw fa xol ya jubóowul xol ya jubóowul lu yàgg yàgg lu yàgg yàgg day dellu gannaaw day dellu rek loola mooy lan loola mooy lan ca dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am nañu ayib boo xam ne am nañu ayib boo xam ne war nañu góorgóorlu bàyyi ko càll war nañoo góorgóorlu bàyyi ko càllam booleente booleente fekk sa mbokk ci place fekk sa mbokk ci place muy terangaam muy terangaam ngay dox ak di wax ngay dox ak di wax di sabablu di sabablu ba ñu dàq ba ñu dàq loolu dara loolu dara te bari na fi te bari na fi kat. ñëpp it xam na loolu ñëpp it xam na loolu. booleente bi. booleente bi. nañu ko bàyyi nañu ko bàyyi. kilifa yi kilifa yi nañu saañ seen nopp nañu saañ seen i nopp nañu saañ seen nopp nañu saañ seen i nopp kilifa kilifa dafa war a amee dafa war a amee melaw sil maxa melaw sil maxa warul xool warul xool su xoolee su xoolee gis ayib gis ayib warul déglu warul déglu su dégloo su dégloo déglu ba déglu kon warul wax warul wax koo xam ne koo xam ne soo waxee benn baat soo waxee benn baat ñu yokk ko ñu yokk ko ba muy téeméer bala ngaa wax bala ngaa wax war nga seet li ngay wax li ngay wax fi ngay wax fi ngay wax ci ngay wax loolu kilifay diine yi kilifay adduna yi yëpp ko bokk. loolu nag kilifay diine yi ak kilifay adduna yi yëpp ko bokk. sallallahu alayhi wa sallam. nee na sallallahu alayhi wa sallam. sunu borom daf ko ne ko. sunu borom daf ko ne ko. fa bima rahmatin min allahi ay fa bi sababi rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta faddan galida alqalbi lam faddu min hawlika faafu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi l amr ba ca des mu ne ko xudil afwa wamur bil urfi wa arid anil jahilin dafa ne ko ndagam am nga nooy it dani yàlla Muhammad la baaxee jox la ko rek. yàllaa la baaxe jox la ko. ndax su fekkoon ne da di boroom jikko ju ñaaw. ndax su fekkoon da nga di borom jikko ju ñaaw. di jikko ju tal. di jikko ju tal. sa tal. sa xol tal. ba doo nangu dara. ba doo nangu dara. kon kon it lan faddu min xawlika ñu wàcc la fi te dellu si ci man maa ngi kon lan faddu min xawlika nit ñi dañ la fi wàcc te dellu si ci man mi leen bindoon li gën li gën faafu anhum ne faafu anhum jéggal leen jéggal leen ci lu nekk sa diggante ci lu nekk sa diggante ñoom wastaghfir lahum ne wastaghfir lahum jéggalul leen jéggalul leen ci lu nekk sama diggante ñoom sama diggante ñoom wa shaawirhum fil amri wa shaawirhum fil amri bala ngaa def bala ngaa def dara diisoo ko ñoom ñu ne waaw ñu ne waaw ñu ni waaw moon moo naka yàllay waxe rasulullah naan ko diisool ak ñi la topp nee na naka la ñuy waxee naka yàllay waxee ni rasulullah diisool ak ñi la topp te sudul moom xel sudul woon xelam ma yàlla te sudul woon xelam moom Muhammad yàlla du bind mennum xel gaañu soowoo foofu gaañu soowoo foofu ñu ne déet leen ñu ne déet leen dii sooga kat dii sooga kat pour wàllu adduna la pour wàllu adduna la waaye wàllu laaxira waaye wàllu laaxira fil direct la mais fil direct la ci diggante ba borom ci diggante ba borom soxlawul mu diisoo soxlawul mu waaye ñu ne ba tey ñu ne ba tey am xelama manqué am xelama manqué wala déet wala déet ñu ne déedéet ñu ne lana tax yàlla def lana tax yàlla def ko. dafa bëgg dafa bëgg. ñuy ñëw gannaaw yonent bi ñuy ñëw gannaaw yonent bi. te di kilifa te di kilifa. nekk ci kanamu nit ñi kanamu nit ñuy diisoo ñuy diisoo. bañ a a doyloo seenum xel. ndax lee ñu sunu ndax lee ñu sunu. wala seen mbir yàq wala ñu ne déedéet ñu ne déedéet. yonent bi yonent bi ñi ko toppoon ñi ko toppoon ñaari xaaj lañ ñaari xaaj lañ ñaam daraja ñaam daraja ak ñu ko amul ak ñi ko amul ñaam alal ñaam alal ak ñu ko amul ak ko amul su fekkee ne su fekkee ne dafay dugg ci néegam dugg ci néegam woo borom daraja woo borom daraja ñi amul daraja ñi amul daraja danañu wax ne danañu wax ne yonent bi yonent bi daf ñu xeeb daf ñu xeeb ñi amul alal amul alal ne ni daf ñu xeeb daf ñu xeeb ndax bàyyi nañu ndax bàyyi nañu woo borom alal woo borom alal yi ñu ne ko kon nag maasale lépp ñu ne ko kon nag lépp su dara desul lu dul nas ngeen seeni nas ba noppi. su dara desul lu dul nas ngeen seeni nas nag ba noppi. dara desul lu dul doxal. dara desul lu dul doxal nag. da nga fiy bàyyi sa pexe. da nga fiy bàyyi sa pexe. bàyyi seeni pexe bàyyi seeni pexe. sukkandiku ci man. sukkandiku ci man ma wéyal mbir ma ma wéyal kon nag. mais kon nag. wow melo. wow melo. ñëpp war nañ ko am. ñëpp war nañ ko am. nañu góor góorlu. nañu góor góorlu. bàyyi booleente bi. bàyyi booleente bi. fu ci nit nekkati. fu ci nit nekkati. di doomu réew mi di doomu di mbokk di mboq amee fa teranga amee fa teranga ñu fexe ba mu sax ñu fexe ba mu sax moo gën moo gën waaye suñu indee médecin waaye suñu indee médecin bala fee yàgg bala fee yàgg ñu xeex ñu xeex ko ñu jële ko ñu jële ko su commandant ñëwee commandant ñëwee balaa yàgg balaa yàgg ñu xeex ko ñu xeex ko mu jëf ko mu jëf ko su commissaire ñëwee balaa yàgg balaa yàgg ñu xeex ñu xeex ko mu jëf ko mu jëf ko su gouverneur ñëwee balaa yàgg balaa yàgg ñu xeex ñu xeex ko mu jëf mu jëf ko su fonctionnaire ñëwee balaa yàgg balaa yàgg ñu xeex ñu xeex ko mu jëf mu jëf chef de poste ñu xeex ñu xeex mu jëf mu jëf kañ la réew mi di taxaw loolu ci jàmm kañ yéreem yi taxaw koo xam ne ki foo jëmbat balaa ëllëg nga buddi yóbbu fenn nee koo jëmbat balaa ëllëg nga buddi yóbbu feneen te bi ci xorom ak bi ci baax suuf yi bi ak ko ci nangu léegi sa njëmbat yàq léegi sa njëmbat deekat na ngeen ci góor góorlu nee yooyu na ngeen ci góor góorlu nee na Ousmane Cissé ak Doudou Ndiaye ak ñi ñu àndal àndal maa ngi leen di gërëm nee mi ngi leen di gërëm. ci mbir mi ngeen ñu defal. ci mbir mi ngeen leen defal. rëy na ci ñun. nee na rëy na ci ñoom. ci adduna yëpp ngeen ko defal. ci adduna ngeen ko defal. ndax lii ñu fi wax. ndax lii ñu fi wax. njëriñ la loo xam ne njëriñ la loo xam ne. ñëpp danañ ko déglu. ñëpp danañ ko déglu. te danañ ci kontaan. te danañ ci kontaan. maa ngi leen di ñaan nag. nee mi ngi leen di ñaan nag. ci gannaaw bi nga xamee ni man sant naa leen yéen ñi ñëw ci gannaaw bi nga sant na leen yéen ñi ñëw gërëm leen gërëm leen su leen yàlla yóbboo su leen yàlla yóbboo ngeen jotalal ma sama ngërëm ci kilifa gi nga xam ne mooy seen ministre ngeen jotalal ko ngërëmam ci kilifa gi nga xam ne gii moo di seen ministre ci nangu gi mu nangu ak ni mu doxali mbir mi ci nangu mu nangu ak ni mu doxali mbir mi ak na mu ko rafetale di santit kilifa gi topp ci moom te ngeen xam ne ci sous ordre am ngeen. di sant kilifa gi topp ci moom te ngeen ne ci suuf ordre am. ni ki Patrice. ni ki muy Patrice Diouf. ak ña ngeen bokkal mbir ak ña ngeen bokkal métti meeg mbir ma. lii rëy na ci ñoom lii rëy na ci ñoom lool. te ñun famille bi yëpp. ñu ngi leen di sant ñoom bi yëpp ñu ngi leen di sant. ci sonorisation bi ni ngeen ko defee. léegi ni ngeen defaree sonorisation bi. ak installation bi ak installation bi. kontaan nañu bu baax bu baax. yal na leen yàlla saxal yal na leen yàlla saxal. defal leen sutura defal leen sutura. defal leen ci lu baax. lépp lu ngeen ragal lépp lu ngeen ragal. musal leen lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg. yàlla defal leen yàlla defal leen. te seen mbir mi te seen mbir mi. yal na gën a jëm kaw yal na gën a jëm kaw. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. wala yaqqa rasulallah

ومن علومك علم اللوح والقلم Recueilli par Ousmane Fissema et Doudou Ndiaye avec le concours technique de Adama Fall. Vous venez d'entendre, fidèles auditeurs de la chaîne nationale de Radio Sénégal, le bourde prélude au Maouloud, une causerie religieuse faite par le calife général des Tidjanes, El Hadji Aziz. تقسيموها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجاي غير منعكسي لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم على وكن بالعبد كذي الدارين إن له صبرا ما كتب الأهوال ينهديني مولاي سبحان الرحمن النار وذني صحبي ولكن منك دائمة على النبي بنون هل والمساجين مولاك ما لنا أحد على بال الرحمن ريح صبا وأطراب العيس سحاب العيس بالمغامر كلمني مولاي صل وسلم

واجعل رجائي غير منعكسي لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم على وقم بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تكد الأهوال ينهدي وذن لصحبك صلاتي منك دائمة على النبي بمنهز ومنسجم ما نهد على بيت البالغ حصبا

تقسموها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجاي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب مولاي صل وسلم وكن بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تكد الأهوال ينهديني مولانا في الوفاء وذل لصحبك صلاة منك دائمة على النبي بنور هل والمنسجين مع أن أحد